ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa ala alladhiina haadu harramnaa kulla dhii dhufur wa minal baqari wal ghanami harramnaa alayhim shuhuumahumaa illaa maa hamalat dhuhuuruhumaa awil hawaaya aw maxtalata bi'azm daalika jazaynaahum bi bagyihim wa daldi wax ci saar bi nga xamante ne mooy suuratul anaam bi nga xam ne moom lañu nekk boobu ba léegi walillaahi alxamdu walminna di wax ne ci laayab kon téeméer bi ak ñeent fukk ak juróom benn mu ne nag wa alal ladiina haadu ginnaaw ba nga xamante ne nii moom la lim li nga xam ne moom la ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal qurayshin yii ak yéefiru arab yi nii di xaraamal ak daganal lu leen soob ci yi nga xam ne di xaramal yi borom bi daganal wax leen yow li nga xam ne loolu la borom bi daal di xaraamal te ñu wax yu la ko waxoon na leen ko léegi nag mu leen di leeral di leeral jullit ñi di leeral arab yi gaa yépp ak yahuud yi seen bopp nga xam ne falsification mooy daal di jaxase li nga xam ne mooy li borom bi wàcce woon ñoo ci gën a gaaw daal di koy nëbb bu leen arrangé wul suñu boroom alhamdulillah li leeral moom ni mu xaraamaloon ci yahuud yi mu ne wa ala alladina haadu wa ala alladina haadu ci kaw ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy yahuud yi ñoom de ñoom xaram naa ñoom nag xaraamaloon nañ leen melul ni ci seen sharia bii de li fi suñu boroom lim ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam te ñu gis ko ci laay bu mujj ci jataay bii weesu loolu rekk loolu moo xaraam lu dul loolu moom dagan na voilà kon nag ku lañ la doon wax ñoom diw du ñu lekk njamala wala du ñu lekk li nga xamante ne nii mooy nag parce que mooy seen animal totémique mooy seen dëpp ak seen yooyu yooy waxi caaxaan la ibla aba li say shaytaane yi minal jinni wal insi ñoom ñoo ko wax yu wante di ko wax nit ñi nga gis ñoo xam ne dañ ne ci diina lañ nekk waaye loolu rek lañ gëm wal iyaadu billah yooyu yépp a dagan yooyu waxi saytaane la te dara du la ci fekk loolu lu war yàlla du wërsëgal ay jaamam defal leen xéewal ne leen lekk leen ci ñu lekk ci ay problème di leen dal xanaa kay nga ëppal ci te nag lu la nga xam ne way mare qul lan yusibana illaa ma kataba allahu lana waaye yow dara du fi dal laa wax lu dul loo xam ne moom la borom bi bind bindoon ko dogaloon ko lu njëkk ne dinañu laal lool kese la walla jeex na takk bu fi kenn di gaafal kenn wala naan maaman baa tax manu tus defu fi dara daa fekkoon dogalu borom bi kese la boo gëmee loolu dara lañ la mën a lul wallahu taala alam mu kon ñi nga xamante ne ñooy yahuud ñoom de xaram naa xaraamaloon naañ leen de ci seen kaw kulla di zufur lépp loo xamante ne nii lu am we mooy we boo xam ne mooy ne yoo xam ne baaraam yi mooy tànk yi duñ duñu dañuy nekk benn comme li nga xam ne mooy mooy mooy gëléem gëléem xam nga wewu gëléem bokkul ak comme tànku fa tànku oh, kii xar gis nga xar ni mel mooy da ngay am ay comme ay ay wewu doomu aadama ay baaraamu doomu aadama alors que gëléem déedéet gëléem benn we doon voilà comme benn ak ak ak ñoom in Autriche mooy naama voilà yooyu noonu mais euh, ñoom benn da gis seen seen tànk yi benn we lay doon mook fasaniroo voilà mooy noonu ñuy de luy mel noonu nag suñu boroom ne maa leen ko xaraamaloon ñoom ñoom lépp loo xam ne boroom we la ñooyu rek mooy dañu leen ko xaraamaloon de ñoom yahud yoo yële nga xam ne seen baaraam yi du tàqale ko benn lay doon léegi loolu li comme ñoomin koom gëléem yi mu ne maa leen ko tere woon waminal baqari wal yi kantaan ak la nga xam ne ñoom yahuud yi tere woon ci li nga leen xaraamaloon ci li nga xam ne mooy gël nag yi ak ak jur ji muy nag yeeg kii yi boobu xar yeeg bëy yi am na lu ma leen ci xaraamaloon xaram naa alayhim ñoom de naa ci seen kaw ñoom yahuud yi shuhumahuma mooy seen graisse graisse xar yi ak graisse gëléem inoon eh, nag yi ak xar yeeg bëy yi dañ leen koo xaraamaloon illaa ma xamalat zuhuruhuma lu dul loo xamante ne nii daa nekk ci li nga xam ne dafa dafa dafa taqaloo taqaloo gerees goo xam ne dafa taqaloog seen digg gi nga xam ne diggal bàyyi mu bi muy xar mi wala bëy bi wala géléem gi wala ci nag wi nga xam ne dañoo day naqaree dindi loolu borom bi moom loolu da koo jéggaloon awil xawaaya wala yi nga xam ne gerees yi nga xam ne dañuy nekk ci mbaq gi daal di nekk ci li wër mbaq gi daal di ci daal di ci takk euh, takk goo xam ne day naqaree dindi aw maxtalata bi azm ak wala boog gerees goo xam ne dafa jaxasoo bu baax ak li nga xamante ne mooy mooy yax te naqaree dindi comme ni nga xam ne mooy ci seen gannaaw loolu noonu dañ leen lool daal lañ leen jéggaloon loolu lañ leen permettroon ngir ñëw ci wàllu garees waaye sinon dañ leen koo xaraamaloon nga ne waa borom bi mel dañ ne ko mais lan moo tax nga xaraamaloon yahuud yi lii ndax ñoom lekk gëléem dafa xaraamoon ci ñoom voilà nag amuñu woon droit di lekk li nga xamante ni di dinañ lekk ndawalam waaye garees gi dañ leen koo xaraamal ba mu des ci teqantal bi mu wax nii naka noon xar ak bëyit naka noonu le mel ñu ne waa borom bi azza wa waa lan moo taxoon nga xaraamal leen ko mu ne daalika boo gisee nag ma xaraamal leen lii jazaynahum des leen koo faye dong bi yi baghihim ci seen beew gi ñu beewoon wa inna te ñun borom bi la na ñun de waxoon nañ leen ko laata ñuy beew nekk fi di dëgër bopp ñooy taral mbir yi waxoon naa leen que ni mbir yi bu ngeen fi kiiwee mbir yi day tar ci seen kaw ñu nangu loolu le te loolu moom lay wax ci saar ba nga xamante ne nii dinañ ko gis muy ci suuratu nisaa yi téeméer ak juróom benn fukk bi waxoon na fa bi zulmin min alladina haadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lakum uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathiran wa akhdihim ar-riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum adaban alima mu ngi noonu ndax ñoom seen diine daa yomboon bu njëkk voilà mooy ñoom dara xaraamul woon ci seen kaw lu dul illa ma harrama isra'ilu ala nafsi voilà laata ñuy yónni tawraat ndax moo jiitoon tawraat mooy maamu ki fi indi tawraat muy israil di sayidina Yaqub alayhi salaatu wassalaam ñoom laa ñoom jaayooyu loolu la mooy moom lu mu xaraamal boppam looloo xaraam mooy Seydina Yaqub Allah ñooñu ñooy xalifaay borom bi ci kaw suuf ñoom il suffit borom bi ñoo fi les vicaires les représentants ñoo fi taxawal ñoo fi toogal nekkal fi seen borom tabaaraka wa taala il suffit moom lu mu ne xaraam na rek moom moom lu ko neex mu ne lii xaraam na looloo xaraam ci ay sëtam ay mooy looloo di diine ji moom bu nee lii xaraam na rek jeex na moom xaraam na voilà lépp lu mu ne dagan na nag dagan dagan na ay waay loolu la woon moo tax mu ne ñoom moom ñoom dara xaraamul woon ci ñoom lu dul maa xarama israilu ala nafsihi alayhi salatu wasalaam waaye nag bi nga xam ne sëtam yi ci lañ nekk di jaay teengal war a jàpp rek ci mbir yi noonu ni leen ko borom bi daganale ñuy teengal ak diisal affaire yi moom suñu boroom nag ci la leen xaraamale yii ñu tudd léegi ci suuratul an'am bi moo tax ca saar bi ñu waxoon sànk ni saa mu ne fa bi zulmin ci ak tooñ goo xamante ne min alladhina haadu ci ñi nga xam ne ñooy yahuud yi tooñ gu tukkee ci ñoom gu ñu tooñ seen bopp looloo tax xaram naa ñu xaraamal alayhim ci ñoom tayyibaatin ay yu teey yoo xamante ne kat kat uhillat lahum daganal la leen ko ndax lépp lu seen bàyyi seen maam daganaloon rek li mu xaraamaloon bariwul loolu kese la woon ñoom nag ñu teengal suñu boroom teengal mbir yi ci seen kaw nag wa aklihim waaye loolu la de wa looloo taxoon la lahum ñu daal di leen yoo xam ne yu tee yoo xam daganoon lañ leen ko wa bi saddihim an sabilillahi kathiira waaye bokko la tax ñu xaraamal leen yu metti yii xaraamal leen gëléem ak yooyu comme niñ leen ko ak gerees yi li ko waral mooy li nga xamante ne moom lañu doon dox diggante yoonu yàlla beeg nit ñi voilà nekkuñ ci diine ji ba pare ku ñëw ñu bëgg lañ ñun ñoo la xam nu xam diine ñun diine ci suñuy maam lañ ko wàcce woon ñun ñooy boroom téere yi ñun ñooy waa ahlul kitaab kon yéen ñee soyez là-bas topp leen fële ba pare di leen gëmloo ne yéen manu ngeen a baax. comme li nga xam ne noonu lañ doon gëmloo bàyyi Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl muy Zayd ibn Amr ibn Nufayl keroog bu mu jógee Makka nga xam ne moom fekk na yonent ma sa sa saa mais temps yooyu suñu borom yónnee gu ko woon ci waa Quraysh officiel agul woon moom dafa jóge woon Quraysh dem ay Sham ne day uti dëgg ba mu demee yahud ba mu dajeel ci gàttal ak fóorëb yahud ba ak fóorëb juif ba ku ci kii euh, chrétien ba ku nekk ñu naan ko bala ngaa dugg ci suñu diine ji di nga mos ci ci mbugalum yàlla mi man mbugalum yàlla du daw koo tax ma ñëw te dama cee attan dara gars yi mujj na ko demal wa kon daal yow li ma la trouvé mooy nga seeti beneen diine bu ñu naan xanif mu ne lu naan xanif ñu ne mooy diine yi alxanafiya mooy Seydina Ibrahim alayhi léegi nag loolu noonu mooy gaa yooyu noonu ñoom la mooy ñuy dox diggante nit ñi ku ñëw ne daa bëgg embrasser dugg ci diine ji ngeen naan ko doo fi dugg lu dul ay mbugal dal la xoolal lool rek ba pare di dox diggante a tuub ñu leen di gëmloo ne ñun ñooy ba léegi parce que ñoom seen baay sëriñ diw seen maamay sëriñ diw tax ñu sànk nit ñi bu waaju sant neneen taxawee nee di leeral mbir yi teg ko ci xam-xam ñoom ñuy doyadal kooku parce que ñoom di di affilé wu di wane rek naan fii lañ bokk bu ko defee nit ñi naan ah ñoom de ñoom la seen maam moo fi defoon indi lii moo fi indi woon diine te lool sax indiwu fi diine diine ak a yàgg Sénégal ñooñu ñoon ña leen juróon ñooñ ci diine lañ newoon reeni maami maamaat ci diine lañ newoon daara yi dañ faa mas a yàgg dari kay voilà loolu mën nañ koo wax léegi nag yow ñoom ñuy ñuy jouer ci notoriété boobu ngir pousser nit ñi ci ñu topp naa yonante bi alayhi salaam waaye bu ñu waxee ñu naan ah moom daal ñoom ñoo gin a xam ndax seen maama doon diw loolu di dox diggante nit ñi yahuud yi nag loolu lañ doon def bokk na ci li tax borom bi teengal mbir yi ci seen kaw bàyyi mu te mu mett ci seen kaw wa bi saddihim an sabilillahi kathiira ak dox ñu doon dox diggante nit ñi yoonu yàlla wi lu bari wa ak akhdihim riba ak jàpp giñ doon jàpp riba di topp rek ci intérêt yeeg yu bon yeeg riba yi façon riba yi nu nuhu anhu te tere woon nañ leen ko de wa ak ndóof guñ doon ndóof naan tëll di lekk am waala naa si alalu nit ñi mooy dungur yeeg ginaaru yi di leen naxe diine ngir lekk seen alal di leen sas ay sas yu teguwut fen ak ay mbiri caaxaan di lekk alalu nit ñi bil baatili ci neen di leen duggal nee na ñooy ay xalwa defuñ fa dara lu dul ci caaxaan ak nelaw wa antadna ta préparel nañ te waajaloon nañ lil kaafiriina ñeel yéeféer yi ci ñoom minhum ci ñoom adaban bugal aliman ju tara tar loolu moo nekk ñaari sa laaya yooyu ci suuratu nisaa di leeral li nga xamante ne nii moom la suñu borom bi wax fii ci suuratul an'am bi ne ñoom zalika boo gisee ma tere leen yii gëléem waaye tere leen gerees yi ci gël ba ci nag yi ak ci bàyyi ci xar yeeg ba yi loolu lu dul li nga xam ne moom la ci leeral loolu boo gisee jazaynaahum des leen a faye bi baxyihim ci beew gi nga xam ne moom la leeral sànk moom lañ fàttali léegi moom lañ tudd ci suuratul nisaa wa inna te ñun borom bi la saadiquuna lañ ñoo xam ne way dañoo dëggu ñun de dëggu nañ ci liñ leen digoon ne leen bu ngeen ko defee